a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala sayyidil mursaliin sayyidina wa habib mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu sant yàlla ni ko mu assasat bi al imaan baaxoo defee ci weeru koor gi nekk ci waxtu wi ñu fas yéenee dellusiwaat tey jii ànd ak yéen ngir ci diirub weeru koor wi niñ ko baaxoo defee rek ki nga xamante ne moom lañ dalal tey dañuy xamle tuuti rek ci ay jaar-jaaram ci ay yëngoom ci wàllu xam xamlu ak xamle xamle tuuti tamit ci li nga xamante ne moom la fa seeni waxtaane ki ñu dalal tey moo di sëriñ Basir sëriñ sëriñ Basir Mbacke Abdul Karim moom daanaka jërëtul ñu koy présenté fii ci Darou Moukhty ndax waxtu wi daaw ñëwoon na fi seq ak ñun jotaay bu mel nii lu loolu tamit ci màggalu Darou Moukhty gii weesu ga ca toppoon ñëwoon na fi tamit seq ak ñun jotaay nii kon yaakaar naa ne lii nekkul gan ci moom kon li ñu jëkk a def moom mooy. bala ñu ko jox kàddu gi faaw ñu sant ko ci disponibilité boobu nga xamante ne am na ko ci saa yu ñu ko soxlaa mu bàyyi itam yépp ñëw ànd ak ñun ci jataay yu mel nii ba lépp mag yàlla na ko yàlla fay. Serigne Bassirou Mbacké moomu ginnaaw ba mu xamloo ci wàllu googu la war a xam lépp ci kër Serigne Souhaïbou Mbacké googu tamit foofu la tàmbalee njàngum xam-xamam. jaar na tamit ci yeneen daara joo xamante ne ñépp xam nañ ko ci tuubaa ci njàng xam-xam muy kër Serigne Habib waaye nag yi taxul mu yem ci loolu foofa tamit jàng na fa alquranul karim ak ni ñu koy ak xam-xam ya nga xamante ne moo ci aju ci wàllu tajwid ak yeneen yu demee noonu. ginnaaw ba mu fa jógee tamit demaat na beneen dëkk ci biir Murtani fu ñuy wax Tinjax Majik foofu tamit jàng na fa xam nuwaak sot ci am na beneen sëriñ bu fa nekk boo xamante ni jaar na fa. jàng fa lenn ci téere xam-xam yi ci biir noir soos boobu ba tey tamit dugg na fa ci benn institut boo xamante ne waa Arabie saoudite ñoo ko fa def jàng fa ay ginnaaw bi mu jeexalee foofu noonu ci la ñuy bisiwaat fii ci Sénégal nag kii fi nekk ci daara yooyu nga xamante ne def na foofu fukki at ak benn di saytu wallu jàngale ci xel ko ginnaaw bi la ko sëriñ bi yeewi mu ñibbisi fii ci tubaa di yëngutu ba tey tamit ci waar woowu rek muy jàng ak jàngale yor daara di jàngale alxuraan ak jàngale xam-xam ak bépp jataay boo xamante ne tamit ña ngir mu fas yéene ànd ak ñun bokk ak ñun tey lim fas yéene ànd ak ñun jàngat ko tey ji nag mooy li sëra suñu borom subhanahu wa ta'ala di wax ci alxuraan ne minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu laha alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum ñi nga xam ne kon lim mu fa seeni waxtaan ak moom mooy képp koo xamante ne lala sa borom digal lépp def nga ko na nga ko war a defee bu ëllëgee lan nga ci mën a am ci fay lan la ci sa di fayee kon loolu mooy li nga xamante ne moom la fa seeni waxtaane ak lépp lu aju ci loolu kon euh, dañu ñaan yàlla rek defal ko tawfiix te defal ñu ko te may ak dégg ku topp ñu fàttali mboor li fa waxtaan wi insha allah loolu dana jàppandi ñu fa gaaw la ñu fas yéene tëj des na dalal beneen borom xam-xam mu di sëriñ Moustapha Jatara sëriñ Amdi Jatara mu fas yéene dalal ñi euh, dalal bu subaa insha allah njëkk gaaw gaaw bi tamit ci la du ñu xam-xam waaye borom xam-xam fas yéene dalal insha allah ñaan ñaanal ci yàlla yóbbu jàmm kon li ñuy def moom mooy dañuy jox sëriñ bi addu gi ñu fàttali rek ne képp koo xamante ne am nga ab laaj bu aju ci lii nga xam ne waxtaane wala laaj beneen bu aju ci wàllu diine boo ko joxee sëriñ Baye Dab incha allah des na ci toon kon li def mooy dañ jox kàddu gi sëriñ bi te defal ñu ko wassalaamu barakaatu wa mawlaana muhammadin al makin allahumma salli ala man arsaltahu rahmatan wa ala alihi wa sahabatihi alladhina qala allahu fihim wa fi man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin min almuminina rijalun sadaqu ma aahadu llaha alayh fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila allahuma aslih ummata sayidina muhammadin li ummati sayidina muhammadin sallallahu alayhi an ummati sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bokk yi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala di am mbégte di leen seereel mbégte munu am ci jataay yii di sant mbokk yi nga xam ni ñoo ko taxawal te lépp di dundal xam-xam mu mel ni ñi ko tax jiituwul xamle Euh, rawatina ci gox yi ñuy dund dafa mel ni gox bi ñuy dund ku ñu indi ni la kaay defar sa première tomb tomb bi jëkk ci ba war a boo war jiital ci ak defar ci tabiya yi nit ñi fi nekk ñu doon bëgg lu baax nga xam ni ku ci def safaanu lu baax rek ak umpule la ci joo waaye du sabab bëgg kon béréb bu mel noonu kuy defar na nga tàmbalee rek ci indi xam-xam saxal ko leeral ko kon mel na ni ñi woote jataay bi am nañu gis-gis bu xóot doo ngi ciy sant di ñaan yàlla mu defal leen tawfiq defal leen dimbal boo fu ngeen yéene ay jële jataay yi rek mu yegg sunu borom xeet bii ma doon wax léegi mi ngi ciy wax ni kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruna bil billah xeetu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu yàlla waxal noonu yi ni leen yéene ngeen ci xeet wi yàlla génnee waajal ngir nit ñi ngeen di digle aw yiw di tere lu dul noonu tey gëm yàlla dafa bokk ci jikkoo bindu bind bi yàlla bind doomu aadama bu mbir mi bu mbir yi nekkoon ci loxoom lépp luy aw yiw dana ko yonente ni ko qul law kuntu a'lamu al-ghayba lastakthartu min fekkoon maa xam xaybu lépp luy lu baax danaa ko xëccal sama bopp te lu ma naqari du ma jot loolu yàlla ko bind doomu aadama luy bëgg lu baax ak bañu sax doomu aadama bu mbir yi nekkoon ci loxoom lépp lu baax dana ko xëccal boppam lépp lu baaxul it dana ko defaan mu sori ah yépp yiw wu ñu wéer ci moom dana ko neex waaye lépp sax dafay dégloo waaye sa mbaam mi baaxul sax bu ñu ko waxee da nga yëg tuuti aw naqar bu tàgg sax nangam baax rek am na lu muy dégloo nit ki waaye sa nangam baaxul ju ne am na lu koy naqare loolu yàlla ba ci sa mbaam mi baaxul na loolu nag yëmul rekk ci ñi yàlla leeral seen xel bañ nangu diine yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nit rek ba ca ña nga sax yàlla leeralul seen bañ nangu diine bi sax boo wéeree ci ñoom dana leen ne boo leen wéeree loolu exemple na ci bi mu ñëwee mu dem seeti conseil du ba nekk foofa bëgg mu defal ko intervention conseil bi ànd ak moom ñoom ñaan audience conseil du Espagne ne ko kii dee sama mbokk jóge Sénégal mu bëgg nga mayal ma ko gis waaye tubaab bi bi mu xoolee xam ni kii la ci wàllu diplomatie ne ko léegi bu fekkoon yow yaay ñëw mu du loolu comme diplomate la léegi di daal di daal taxaw sëñ bi waaye taxul suñ boobu de bu daan gis benn murid waaye murid bu koy di ko wax di ko sonal di ko wax ba mu ne ko waaw yow lu tax ngay sonn ci yow sax gis nañ ne doonatoo Sénégalais mu ne ko li tax ma ciy sonn parce que kii sëtu si amul bam tubaab bi daal gaññal kanam ne ko si amul bam luy loolu waa ji ne ko eh yow xanaa mu ne ko waaw mu ne mu ne ko kii bu la ñaanaloon mën laa ñaanal suba suba suba nga doon ambassadeur tubaab ne ko ah bon mu ne na te suba dafa jox sëñ bi ñaari loxo may ko ñu pour nga xam ne nit ñëpp nii ñoo bokk luñ ko kenn ku ne maanaam luy aw yiw rek bëggal na ko boppam. li ab philosophie mag na. tu as un grand philosophe. culture wolofam rek waxtaane si moom nekkul sax di xoolaan kii ab eh, ah, bokkuñ ko ak rek ni ko est-ce que am nga jabar tubaab ni ko am ah. tubaab ni ko d'accord nañ ci mais suñ ci d'accord too nit nag je nga sa yaay ku baax la mu ne ko wii sama yaay ku baax la donc ko baax la dafa daal di xogale ko wii sama yaay mu ne ko nag sa yaay mënu mu ba mën a ànd ak sa papa bu gisee nga ànd ak jabar ju baaxul pour yow day xam ne kii baaxul pour léegi moo tax bu ñu dajee dëkkooruñ ci rek bul ci laaj noonu la ko waare ba tubaab bi wàcc waaye loolu lépp li ma jubloo leer rek mooy jullit bi ak yéefar bi ñoo ci yem ba lu baax yi nit a ko xam ne ba ci tubaab boo ko ne sa yaay baax na moo gën ci nit day jàpp ne yaay moo gën ci nit moom ci jëmmi boppam day jàpp ci ñi gën ci nit ñi la loolu lu tabian moo tax ma ne loolu yi bi mu amee suñu borom gën ñu xam ci ko am lool mbégte xayriya boobu suñu borom wér ci noonu ku ne rek da ñu door cee boole suñu bopp ndax ta tanhaw na anil munkar wa gis ne ñett yooyu ñëpp kuntum xayra ñetti mbir la boole muy digle lu baax ak ngëm ngëm waaye ummatin uxrijat bi nga xoolee sa bopp ñett yooyu ci teg sa bopp ndax jamono bu ne ñu ay ndimbal ñu baykat yi lañ fay dimbalee da ngay indi preuve yu leer yuy tekk yow ñu daan fay lem ko ñetti kilo yi ceeb yi ñu naf dañ koy teg ci kaw ñu daan fay lem kon mooy sart bee ma wax ummatin ko ndax pour jël sa wax waaye ni mu waxee kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas noonu la beneen aaya ni mi neum tekki mooy alquran dafay indi ay tem wax noonu la alquran def waaye nag Euh, lépp di jubloo defar nit ci ngir moo xam euh, te damay bokk alxuraan ngir defar nit ki waaye boo andee minal mu'minina rijaalun tem bu ci ne rek day ëmb diine jëpp tem bu mu tudd rek diine jépp a ngi ci boo ci jëloon jàpp ko rek da nga da nga da nga da nga taxañ diine ci noonu muy waxee loolu ijaas muy ay tam yu bokkut yu muy waxee la te bu bu mu ciy wax lam fay mooy defar nit ki waaye tam boo ci jëlal rek dina jëpp nga ci biir dina jëpp nga ci biir al munkar fii moo indi fi tam al wafaa bil ahd noonu laa waxee ne day ay euh, ay xitaab ni muy waxee ak nit ñi ba tey day wute ndax yiisaa dafay digle directement ñu def leen naan yiisaa mu tere ñu bàyyi leen naan waaye yiisaa digle gi dafay tagg ak ko rek day indi jikko rek tàgg loolu fi wax ci alxuraan yiisaa day digle directement yiisaa mu tere direct yiisaa mu bañ déggee ca ak digle yiisaa mu ŋàññi jikko bañ déggee ca ak tere kon tey aayab minal mu'minina rijaalun sadaqu dañuy wax ni kon alwafaau bi te mu matal kóllëre ak dëggal kon mel na ni matale kullal alquran bila ahd inna al wa awfu bi ahdillahi ida matale kullal ak yàlla matale kullal nag ci biir al ahd woyofal matal kullal wala tastahdillahi sa innama inda allahi huwa xayrun lakum jaayee nga ko lu ko jërul ndax jëndee nga ko lu bokkut ak la la yàlla waroon a fay te lu dul loolu rek samanan xalilan la te suñu borom daf ko tere wala tashtaru bi ahdillahi samanan qalilan innama inda allahi huwa xayrun lakum in kuntum taalamun mu mel ni matale kulëri googu yi alquran di tudd te mu wóor la ne lu mu la wax lu ko def rek dara du taxawati ab société dootu taxaw ak nit a dootu taxawati doon nit bëgg de moo jaay ne ko man lii sama habitude mooy soo ma waxee dara danaa ko gëm ni ko waxee buñ demee ba àgg ca mu tedd ko danaa gëm ne dafa manqué. kon buñ demee ba àgg ca mu tedd ko ma gëm ni ba tey loolu man naa dugg ci biir manqué doomu aadama waaye bu ñette mënatuma wax lu ma gëm ci mu mel ci la ab société di mën a taxawee ci la ab nit di mën a taxawee ndax saa bu ñu demee ba dara wératul kenn doylatul kenn rek dara du taxaw si kon lu mat a xam la muy matali ko rek li muy tekki ci diine islam alquran ay misaal wala takunu kallati mu ghaslaha min ba'di quwwatin ankaas loolu mi ngi misaal kii firi colère mu misaalee ko jigéen ju def ju gàtt am xel joo xam ne day yendu di létti kawaram ba mu léttu mu firiwaat bu léttee ba mu àgg mu firiwaat yisaa mu bàyyi wet gi ñu létti ko yisaa mu bàyyi wet gi ñu mu nekk ci loolu yendu ci ba ngoonte loolu boroomum xel mu ne du nangoo mel ni koo kii nga xam ne ab dof la bu yendoo léttee ko firi firi ko la loolu ay misaal la yu muy tuddee jikko ji muy bañ ngir xolu doomu aadama bi mën koo ñaawlu ba nit man koo moytu mu mel ni lay yi ñu daan lay ngir firi ko kóllëre yépp yi alxuraan dàq na dàq na ko ñu mëtul ay lay seq ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam lañ daan laytoo ba firi ko mooy ni Muhammad ak ñi mu àndal dañu néew doole te doole jàng fee ci Quraysh kon nag nekk fii di continuer kóllëre koo xam ñooñu amuñ doole loolu erreur loolu lañ daan wax ba firi kóllëre gi ñu seq ak moom dem jàppante ak waa Quraysh ngir ne doole dafay lepp loolu lépp yàlla ne du aw lay du aw lay nga ànd ak nit kii ngeen di ànd di jóge ko daanu mu dem ba nga dem ba am loo jàpp boo xam ni euh, xarit bi muy mën a xaritoon mooy ñu tolloo situation waaye saa bu ko dépé dépassé ci wàllu situation bi du mën a jaxasoo day daal sax ne dépassé na ko bu ñëwee sax daf koy tëju du ko mën a gis loolu nag suñu borom dàq na ko tabtaxiduna aymanakum daxaran baynakum an takuna ummatun hiya arba min umma waaw ñee ñoo ëpp doole ñii rek ginnaaw léegi man sama doole mu joxee misaal weneen xeet boo xam ni dañoo dëlante woon yàlla dara firi ko waaye bañ ko firee la ca fekk mooy ak nifaaq wala ayasu billah wa minhum man aahada allah la in aatayna min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin falamma aatayhum min fadlihi baxilu bihi wa tawallaw ila yawmi yalqawnahu bima axlafa ma waaduhu wa bima kaanu suñu borom day misaal nit ñoo xam ne dañuy taxaw ni man de bu ma yàlla mayee nangam danaa def nangam lu mel ni ak faqir bi wax rek bu ma yàlla mayee xaalis danaa def nangam loolu sëriñ si xam nañ ci ba bari bari yàlla bu na ngay gis nit kuy ñëw naan la ñaanal ma rek su nangam amee waaye bu amee du ko gis loolu ña koy dellanteeg yàlla la suñu borom di wax fii di wax ni ñuy wax yàlla ni ko boo nu mayee al ni fa dana la jural ak naafeq loolu mat nañ moytu ndax innal mu ndax dafay jur ak naa feq ci xol nit ki te bu boobaa mën laa dëkkal ci yi gën a xóot ci sawar wala asbillah ba tey loolu kon lu mat di moytu la te di ko bàyyi xel loolu mooy yoon wi alxuraan jaar ngir jubal nit ñi ak defar muy xeeti def leen nangam wa awfu bil ahd inna al ahda kaana masuula daal di taxaw wa ëllëgam ne wa awfu bi ahdillahi ida ahad dikk ni wala tanxudul aymaana ba'da tawkiilihaa loolu mooy yoon yi alxuraan di jaar ngir dafa dem day digle direct tere direct isaa mu indi ay misaal yoo xam ne daf koy ñaawal ci xelu nit ki ngir nit ki mën ko moytu ki mën a xool jikko ji yàlla tagg rafetlu ko mu jéem a mel mel lu noonu ci biir xel woowu ci la waxee ni minal mu'miniina rijaalun sadaqu maa aahadu llaha am na nit ñi ñoo xam te woon ak yàlla wér fa min ahbahu yantadir mu ngi dund waaye duñ soppali ñoo xam te woon yàlla loolu aw tagg la yàlla bëgg jullit bu ko dégg la tagg mooy la gën te kam kàttan noonu la waxoon ca ña ña ni wala xad kaanu fa aqabahum nifaaqan nga foofu fii ci aaya bi mu waxee minal mu'miniina rijaalun sadaqu maa aahadu llaha alayhi ba mu demee ba ci mujj wax na ne yajzi allahu saadiqina bi sidqihim wa yu'adhibu almunafiqina insha allah ñu xamee ci ne firi kóllëre jamono bu ne dafay jur ak nifaaq ñaari aaya yëpp junj na ko kon aaya boobu ñu wax ak ci ku ñu wax anas ibnu nadr anas moom yi dafa wax ni sama bàyyi anas ibnu nadr dafa fekki wutoon xare badar bi mu ko fekki wut nag loolu naqari ko mu wax ni man xare bi yonente bi jëkk xare fekkiwu ko mu des si ma mu ni bu ma fi yàlla bàyyee ba ma fekkee la la may def yàlla dina ko gis yàlla fekkeloo ko xarib bu at biñ déclaré ni rey nañu yonente bi moom Anas ibn Nadr moom mu am na ñu dajal ni leen fu ngeen jëm ñu ne ko dañoo wax ne rey nañu yonente bi mun leen bu ñu ko reyee dem leen dee ca lam de daal di continuer di daw bi muy dem dajee ku ñu wax Saad ibn Muaz radiyallahu anhu mu laaj ko ne ko yaa aba abdillah ayna ilaa ayna ana fu duna uxat mi waxoon ni xare badar moom la yonte bi jëkk xare fekkewu ma waaye su ma yàlla fekkee loo waatee ab xare bi yonte la may def dana dana ko gis noonu la deme xeex ba ñu rey ko biñ xoolee yaram mi fekk nañ ci juróom ñett fukki jam-jam yu tegal ci diggante caw-caw jaasi ak xeej buñ ko dëbbu ak fett buñ ko sànni juróom ñett fukki jam-jam ak nangam ci jeexiti jaasi jaxiti xel ay jaxiti moom Anas ibn Nadr ginnaaw bi la aaya bi wàcc mu minal mu'minina rijaalun aaya bi moom mii moo ko moom moom ñi mel ni ñoom ñoo daan wax ne aaya bi kee ko moom ndax ginnaaw bu loolu yi amee la aaya bi wàcc Anas ibn Nadr kon waaye ma ne aaya bi usul jamono bu ne day wax ni al xukm bi umumi lafz léegi jamono ba sa moroom nit wéral ko da ngay dugg ci biir aaya te kóllëre gi suñu bi wax ñetti xeej ñetti xaaj lañ koy xaaj am na ci boo xam ne kóllëre la gu yàlla fa jëmale ko ci nit ki kooku ndigal rek lañ koy mooy lu mel ni aaya bi mu wax ni alam ahad ilaykum ya bani aadama allah taabudu shaytan ilaa aadama min xukku teg nag fa minhum loolu nit ki ci boppam moo jël kóllëreem kóllërente ko ak yàlla war a sàmm bokkut ak seen doom diine la nekk lañ doylante woon seen borom loolu ne diine jëpp loolay teg diine jëpp ni alwafa bi ahadi képp kon ma andi ci ñan na ci saxaaba ginnaaw bu ma andi Anas ibn dañuy andi euh, siddiqul umma Abu Bakar mi mooy ki jëkk a wóotu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakar bi ko fi yàlla tege mu doon xalif ñu bari ci arab yi ak naa naafeq moo tax ñu wax ni ñun julleegi war danañ ko def asaka daan nañ ko jox yonte waaye duñ ko jox keneen léegi su ne suñuy alal bi ñu ko joxe ci keneen mu mel ni joxe gi ñu daan joxe alal yi def mel ni def leen neexutoon ñu gàntal ni dootuñu joxe ci asaka Abubakar dogu dajale saxaaba yi waxtaan ak ñoom ni daa bëgg a ñoom ñii ni ko loolu wér na ñii ni ko loolu wérut Omar ibn Xattaab ni ko nan ngay xeexeek ñoom te yonente bi te li mu musal nañu seeni deret ak seeni alal ci man ndax ba mu des àq yàlla Abubakar ne ko waat naa ci yàlla ne ma itam képp ku xaajale diggante azaka ak julli danaa xeex ak yow ba ba ngay del si waat bépp gàtt bu ñu daan jox yonent bi daal bu ñu ma ko gàntulee danaa xeex ak ñoom ba bañ ma koy jox kooku loolu tekkiwul dara lu dul dëggal gum waaye nit ki saa bu demee bañ fab responsabilité yan ko ci yan ko ko léegi weesu na nag kenn nit léegi responsabilité mbooloo mi la war a gàtt seet lépp luy taxawal diine ji bu ci taxawul rek firi ni ko la kon Aboubacar loolu la jubloo jàngale foofu bu ñaareel bi ci dëggal bu mu dëggaloon digganteem ak yonent bi ak ba ca yoon mu ni leen bu ma déggoo ñu ne xaj yi ñi ngi diri tànk yi soxna yonent bi sax duma ma dëpp arme bu yonent bi waajal du ma du ma fecc mukk yi ab drapeau bu mu fasu léegi ñoom ngir dëggal seen diggante ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam doxin wala ci tam loolu misaal la ci Abu Bakar ci dëggal sa diggante ak yonente bi da nga dellante wala moom wàllu diin nga wéyal ko ba respecté wuñ noonu lañ séq ak yàlla bu boobaa diine ci taxawati kon fokk ñu jànge ci ñoom kàddu gi yonente bi wax ma yàlla wax ko ci alxuraan ñu sàmm ko ba lu ñu ca mën a fekk rek jaral Omar ibnul Xattaab dikk doon xalifa ginnaaw bi mu ñëwee nit ñi nañ daan génne ci grand place yi di waxtaan dañoo bàyyi rek dañoo toog seen kër ni Omar mii nga xam ne dafa teegoon di fi yoon teg ko suñu kanam fu ñu jëm Omar loolu dajale mbooloo mi daal di yéeg ci mimbar bi def benn waxtaan leen damaa dégg ñu ni dangeen ragal teeng gi ma teeng tartar bi ma tar dangeen ko ragal ba ne ngeen Omar da daan tax ci suñu kaw yonte def nekk yonte bi jógee fi Abubakar nekk du si di suñu kilifa ba nag mu continuer di tar ci suñu kaw kon bu fi nekkee nu ñuy def mu leen ki wax loolu wax na dëgg tar-tar boobee nekkoon ci man nag li ma leen di xamal mooy dafa yokk danaa nooy sama diggante yow ba koo ma si gis muy nooy rek maa ngi gën a nooy noonu la waxante ak ñoom ni leen man damaa àndoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa di ab jaamam di ab surgaam dem na bàyyi ma fi am naa ngërëmam loolu sant naa ci yàlla Abubakar ma ba man ma tax ba ëpp may jaxase ñaar yooyu jamono bu ne jeesi juñ ci laay doon ba may bàyyi ma dagg mbaa mu delluwaat ma ci biir bi ñu toll man la fi yàlla teg maa ngi dalante yéen lii ma leen wax ni tartar ba yokku na waaye ci kaw tooñkat yi ni leen nag képp koo xam ne yaa ngi tooñ jullit yi mbaa ngi ak ñoom ni leen waaye nag danaa war na suma diggante yéen danaa warlu ni lépp luy seen galak seen lem bu war a jëm ci ci yéen du leen ko téyel lépp lu war a jëm ci ci yéen danaa ko indi lépp lu dugg ci sama loxo it doon seen i alal danaa ko aar ba buy génn ca àq jam war a génn képp la génn loolu it fas naa ko yéene warlu ak leen it maa ngi dem ci ab guerre maa ngi dem Musayyab wax ni wallahi Omar matale na loolu yi mu wax ndax béréb bu mu war a teng teng na fa bañ ni tartar bi dafa yokk waaye béréb bu mu war a lewetee lewet na fa ba mu mel ni jamono yonent bi ba mu mel ni jamono yonent bi dafa noonu la ko dëggalee noonu mu waxee nit ñi ni leen maay doon maay doon bàyyu njaboot gi jabooti leen noonu la ko dëggale noonu la dëggale doon bàyyu njaboot gi ndax àgg na ci daan dem ci eh, jigéen ñi nga xam ne seeni borom kër dañoo dañoo été ca marché ba ngeen jox ma ma jëndal leen ngir damay bañ nit ñi di leen nax ba jigéen ñi dañ daan fab seeni alal jox ko boole ko ay surga mu dugg ci biir marché bi kenn ku ne mu jëndal la delloo la sa weccet ka ca amul dara moom moo koy mooy génnee alal boppam jëndal loolu Omar daana ko def ci sàmm noonu la ku ñuy wax Talha Talha radiyallahu anhu nekk leen benn bés dama ma ne ko ki ma gisoon mu ñëw fi bii lu mu fi doon wut mu ne ko kooku de depuis dat sàngam ba léegi moo fiy ñëw takk-takk bu nekk ci néeg bi mu dindi ko lu ma soxla ci ay yitteeg moom ma koy dox ndekete booba xalif amirul mu'minin moo jekk ba guddi muy dem di seeti jigéen joo xam ni dafa silmaxa lafañ di ko buubal néegoo ba mu set yilif dara ci ku njaboote dara ci jullit yi war nga cee jël bind waxuma sax nga jël ci bindub sàmm ak njaboot waaye bindub toroxlu toroxlu ba àgg ci àttan na ñëw fekk ku mel noonu nga di ko baleel ab néegam te du xam ne yow loolu bind la bu ñu ci war a jànge ñim digaloon ñu taxaw ca kaw dajoo ba ñu wuutee ak ndigalam loolu ngir jàpp ne gañaay am na ba yéefar yi doxaleen ginnaaw dem taxawoo foofa jullit di nekk ci bërëb yu xat ndax dañ leen féete gannaaw ñii féete leen kanam léegi yéefar yi li doonoon seen ittee mooy faat bakkanu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Mus'ab ibn Umayr xam dansé boobu da tàmbali yëkkati drapeau bi di wax allahu akbar ci kaw te bàyyi fi yonente mu jël ko ji loxol càmmoñ di wax allahu akbar ñu caw loxo boobu jasi ci wat léegi mu jël drapeau bi bokk ko bi mu ko bokkee ba ñu ko dóoraatee la la jeesi ja damm moom ci jëmmi boppam mu daal drapeau bi wat waaye lépp nag mi ngi wax wa maa xam illa rasulun la xalat min qablihi rusul moom Musaa bi noo may mu jot ko si daal koy téem ne ko gis naa la ca Makka nga taaru lool ak col woon njay waaye tey yaa ngi nii sol mbumu mbumu mbumu yamamaay eh, ba noppi sa bopp bi fagg nii waaye loolu lépp moom nañ te nekkuñ ci seen daan ni daan ni lu dul ne buñ ko buñ ko sàngee tànk yi de mujj ni féetale leen ko ne ko jooyu ma ngir ragal dee jooyu ma ab yóbbalu kuy tukki kuy tukki ab yóbbalem ci àdduna lu yam la ñi nag di bëgg a faatu bagage yi bari sax di jooy moom salmaan alfarisi loolu moo waxoon léegi nii bu ñu leen doon tudd kenn par kenn dana indi ay jataay yu bare bare bare te du am yemukaay kon loolu ñennat la ci ay saxaaba ñoo xam ne danañ représenté junni saxaaba yoo xam noonu dañ dëggale woon seen diggante ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba diini jëm radiyallahu anhu moom jamono bu ne da ngay jàng ci biir xasida yi muy muslu firikule diggante ba borom waaye diggante ba nit wal takk fi nii naqda ahdin wasfilil ilala ñu ngi ñaan suñu borom ni ko nag ma fegal firikule te saafaraal ma rag yi am na junj bu mu junj it buy wane ne naq firikule jamono bu ne ci seytaan lay bàyyi seytaan ndax xam nga euh, suñu borom seytaan jaare pour yàq suñu tubaab moom moo ko digoon yàlla ne ko dana ko ñàkk ko def ba na ko ñàkk ko def bu mu ci doon rek ma xawta an yaqsida shaytaanu fi abad fa ahdi laysa muntaqida ci jëm ci sama wàll ci la waxee ne moo tax sama coloré du bu ko ñu xamee ca ne kon coloré buy firi ko jamono ku ne liggéeyu seytaane la kon nit ki war ne muytu muslu seytaane ngir mucc ci firi coloré boobu fàtte googu yi suñu Adama fàtte woon ak sikki sàkk dañu niroo moom moom moom moom Sëriñ Tuubaa muy jéggulu suñu borom gépp colère goo xam ne firi na ko ngir sikki sàkk ngir am sikki sàkk ni lillaahi xat tupital yow min bidai kulli ahdin li ajli shakki xat nuqida maa ngi tuub biddaa bu ma mas ak bépp colère boo xam ne nag sikki sàkka tax ñu firi ko kon xam nañu ne moom Sëriñ tubaa ab yamukaay la ci sàmm colère ba ci colère gi doxoon diggante mag baaba baabul Cheikh Sidiya daf ko sàmm ba ci mujjug dundam daf ko sàmm te ku ne xam na ne murid murid bu bu ne xam na ne Sëriñ ak mujjam wéeruwul ci kenn ku dul yonent bi sans bind na ko sax wax ko ne baana li kulli man lahu huwa rasul waaye loolu baaba xamut naka noonu ak njabootam xamuñ ni kii du seen taalibe colère gëm seqoon ñoom ak taalibe ga daf ko doxal ba ci dara moom moom Sëriñ daan fab ay addiyaam di ko ko yónnee nam ko ko daan yónnee bu jëkk bi mu demee ba séq ak yonante bi lu leer noonu la continuer di leen yónnee addiya jëm daan yónnee ba ñoom duñ xam lu dul ni kii seen talibé noonu la ko wéyalee ba jógee fi sëñ bu Moussa wéyal ko ba mu ko wéyalee moo sabab Cheikh Sidiya bi muy ci bi muy tagg Sëñ Tuubaa am na ca bayit yoo xam ne sëñ bu Moussa la ko la wax na ci biir bayit ya ni wal Mustafa in shaabahat afaaluhu afaala waalidihi fa laysa bi zalim Moustapha bu ay jëfam niroo jëfe way juram tooñut te mooy addiyee yim daan gis moom la continué woon di ko ku yónnee ak li muy xam-xam ni moom Sëñ Tuubaa mooy sëriñam Sëñ Tuubaa yonte ko sëñ waaye matal moo leen jëy la yaree njabootam képp doomi boppam yépp mbooleem mag ñi yara woon ci ay loxoom lim leen yar mooy sàmm kolere gi dox seen diggante ak seen borom sàmm kolere di dox seen diggante ak doomu yi loolu ku leen xam ku ne ci loolu nga leen xam ne jikko jooju jikkoy sàmm ko la sëñ Basiru mi ngi wax ci minal ba xadim bi ni benn bis samay taalibe dañoo am jafe ak ñeneen bañ porté ma plainte moom sëñ Basiru ñu yónnee ko euh, convocation bi mu ñëwee tàggu sëñ bi sëñ bi ne ko waaw mën ngaa dem wujji waaye bul wax lu dul dëgg nag fexeel ba bu wax lu dul dëgg sëñ Basiru nee na kàddu googu mu ma wax ba ma demee ñu laaj ma te la ma leen wax mu mooy dëgg ci man muy xawma ci woon dara baatu xawma ci woon dara boobu ca la lépp set kon dëggu gi rek daa la wax ne lu ne moo koy may nit boroom daru maam ma gis naa benn benn ci archive yi benn bataaxel boo xam ne dañ ko photocopie waaye ci nu loxo laa ko gis mbindum mbindum boppam mu bind Cheikh Sidiya bataaxel di ko wax ne ko sa mbokk ma ñuy wax diw ñëwoon na fi dajaleel nañ ko nga xam ne ay bërigo pepp yu bare bare ak dajaleel ni ko te bu fi fekkoon lu ëpp la daal ni ko nag maa ngi sàkk ci yow saa boo wéeteeg sa nga bañ a fàtte sëñ bi ci ñaanal ko bu desiwaat ci jàmm loolu kon ku leen gis doxoon Sëñ Tuubaa ak Cheikh Sidiye ñoom mag ñoo ñu mu yaram dañ ko xam ba daan ko sàmm ba lépp lu mas a luñ mas a sàkku si ci ñoom ñoom danañ ko def def def ko lañ ca man lépp danañ ko def ngir sàmm ku leen noonu la yare njabootu boppam sëñ Saliou bari na loolu lu mu daan jàpp ci nit ki te boo ko lijjantee ba ci biir seq koog moom seq koog bàyyi waaye maamam la ko seqal waaw daana jàpp nit ki loolu am lu mu koy defal lu bari te fekk liñ seq ca maam jalaw nga xam ni kon dañuy matale coloré ba gisatuñ kooka ñu continuer ca ndono ya di ko ca matale loolu mooy liñ bëgg ci jullit bu ne mooy tax ne taxaw mooy tax ab société taxaw loolu ci yonente bi dañ ko rey ndax yonente bi daana rey yónnee ko xarit ci Xadija ngir sàmm kóllëre gi doxoon diggante moom kon sàmm kóllëre ku fi nekkatul ci ak njabootam loolu jikko yonente bi la sallallahu alayhi wa sallam te ku ne war na koo roy ci moom mag ñi àndoon bàyyi rek bu daan tukki Saloum da daan nett ay mag ñu daan ànd ak moom sax ñoo koy nett li day wax ne si Muru boobu tukki dafa xew buñ tukkee it mën nañoo bañ a am ab dal ci dëkk bi waaye day ñëw dal ci pénc moom mu ñëw dal ci pénc nit fekk ko fa jàmman nuyoo moom ni ko ana foo jëm mu ne ko dama doon doxantu rek mu ne ko ndax am nga fi ab dal ci dëkk bi mu ne ko déedéet mu ne ko teengaay ñëw ñu dem kër ga mu ne ko ba mu àndee moom dal kër ga mu jot bu ñëwee ci kër ga di ko def ba mbooloo jéggulu ci moom ci dëkk bi waaye taxut mu bàyyi kër gi mu daan dal benn mu di ma koy nettali ku àndoon ak moom nee na benn bis mu ñëw biñ ñëwee fekk borom kër gi génn ñu yabal ndaw mu dem di ko wooye ñoom ñu daal di def seen jikkoy murit muy bale néeg bi ba mu set ñu lay ko ba mu set jël ay morso lënd yi taxoon ci permi ñu fomp ko ba mu set taalu gi nekkoon ci digg rom bi ñu génnee ko an suuf su set def ko fa maasale ko daal di lalal sëñ bi mu toog ñu génn neefere xar yi nekkoon ci ëtt bi ñu bale ko ba mu set ñu toog di xaar foofu nag ñu toog di jëw sëñ bi di wax sëñ bi nag wax dëgg yàlla dëkk bi li mu fi am ci ay taalibe waroon naa mën a dal feneen fi gi mu woo leen bañ ñëw mu ni leen man de dafa am lu ma leen bëgg a ci sama bopp ñu ne ko ah, mun leen man kama amoon démb ñàkk du ma tàggaleeg moom tey kama amul woon démb yi ab am am du ma moom tey foofu laa nekk ba góor ga ñëwee xool gis colère googu yi ci ni mu ko motalee dañu ko óoma lenn lu ma lay fayee lu weesu bis ni ki tey jëbal naa sama bopp ñu xamee ci ni kon jikko ju rafet bari na lu mën a taxawal loo xam ne taxaw di wax mënu koo taxawal ñu bare bari nag bu ñuy wootee ci diine dañuy jàpp ni lépp dine mooy toog di waaraat mbaa lépp diine mooy jëlub mbaa lépp jël diine mooy jël ak pour rek ñëw di xas ni nekk waaye jikko ju rafet bari na lu mën a def loo xam ni wax mënu koo def lenn mënu koo def kon sàmm kolere mën naa dugal ku dutoon ab jullit mën na ko dugal ci biir diine waaye ku bokk yow aw seen ci biir moom mën na koo xëcc ba mu ñëw bokk ci yow aw déggin kon sàmm gi lu am solo la kon ñeenti xeeti couleur yaa ngi noonu muy gi yàlla digal nit ki alama xat ilaykum yaa bani aadama allah taamu seen kon ahdullahi gi yàlla jox nit ki mu war koo jëf mooy nga bañ jàmmu jaamu seytaane te jaamu ko moom képp beneen bi ci des mooy nit ki moo dëlanteeg boromam dara ni ko danaa defal naa nga su ma amee naa ko mu ne ko boobu dañ ko war a sàmm ba tey ba ca des mooy kóllëre gi nga seq ak nit ki ne ko dinaa def nangam su ma demee su ma demee ba nangam comme ni Omar ibn Khattab defoon ñetti xeeti te gu ci ne dañ ko war a sàmm sàmm ko mooy taxawal diine ñàkk koo sàmm lu yàqu ci diine moo ko yàq ñu tëje rek di mbooloo mi mbokk yi nga xam ne ñoo organisé jataayu culture bi ñëpp war leen cee sant ndax euh, da di lenn lu baax ku ko woote ku ne ñëpp war nañ laa jàppale ni nga xamee ne safaan ba ku ko woote ñëpp war nañoo téye ci sa loxo ndax wattaqoo fitnatan laa tusiibanna alladhiina zalamu minkum xaassatan alxuraan wax muy nit ki sax buy def ay lexoor ñëpp war nañ caa jàpp ndax lé lexoor bi bu demee bay këpp ci kaw nit ñi ñëpp ay amandoo problème waaye naka duna aw yiw ku koy woote ku ne ñëpp war nañ laa jàppale ndax saa bu demee ba yiw yi da tasaaroo fu nit nekk dana la fekk kon ñu ngi leen sant ci turu euh, dina jëpp di ñaan yàlla mu defal leen tawféex ci jotaay yi ngeen di woote di ñaan yàlla mu defal leen dimbal di ñaan yàlla mu defal mu ak dégg ak topp ak jariñ di ñaan yàlla mu fekkee doon ko ay ati ati ati at te at mu ñëw doon ak dolle ko ci wàllu diine ak wàllu adduna te adduna jëpp yi ñu dala ko ci yàlla jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu astaji bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin سيدنا مولانا محمد المكي على آله وصحبه وسلم kon sëñ bi ñooy sant bu baax di la gërëm di am mbégte lool ci teew bi teew bi ànd nañu ci liggéey bi xam ne thème bi ni ko bëggee woon amee nañ ko noo xam ne kaw na suñu jot kon ñoo ngi lay ci sant bu baax di la gërëm di ñaanal di ñaanal ci dara ji barke weeru tedd yi ci barke fan yu tedd yu mujj yi suñu borom uddal sa fan may la wér ba li nga bëgg liggéeyal lislaam liggéeyal ko Seexul Xadim suñu borom defal na ko defal na ko ñun ñëpp kon ci suñu mbokk yi ñu ngi sant bu baax di la gërëm bu baax a baax waxtaan amagum solo amagum am solo taxaw mbokk yi ñenn ñu ko doon diglu am nañ ci ak seetlu kon dañ leen di bàyyi ñu am seetlu boobu nga xam ne seetlu nañ ko ci waxtaan wu am solo yi sëñ bi doon def sëñ Seexul Mbàkke kon ñoo ngi ñaan mu ñëw fii am seetlu boo xam ne dana ko def ci jotaay bi bu noppee ñu door a ñëw ci laaj yi nga xam ne moo aju ci waxtaan wi sëñ bi doon waxtaan والسلام dikkee ba ni ma ko déggoo ba mu dikkee xaw naa am ak kii tuuti moo tax xëy na li may wax sax mën naa bañ a dëppoo dëgg-dëgg kii ni mu demee waaye teewul ñu sànni ci ay kàddu rek waxtaan na ñu ngi ko rafetlu bu baax moom am na solo lool ndax ne ko suñ bu waxee bi mu nee mi ne moom ne jaarul sax dafa damaa jàppoon ne day dikk rek di nettali ay nit ñoo xamante ni bii ay ay ay gars yu baax lañu yoo xam ne dañ fay jaaroon matériel wala rek loolu tamit noonu la ko defee ah xëy na ni ma ko jàppee woon moo xaw a kii tuuti rek defee man nag bi ma bi ma waxee loolu moo tax man ma ne woon damay sama taxaleef li ma ci yokk dama koy waajal jëmee ko ci ay soxna yoo xam ne ñooñu eh, liñ dikkee noonu lañ ay jigéen ñoo xam ne moom biñ dikkee ci àdduna leen suñ borom liñ diggantewoon suñ borom mott nañ ko ba mat sëkk alxuraan waxe minal mu'minina rijaalun sadaqu maa ahadullaha alayhi waaye ba tey eh, bu doon sa wax bokk mën nga yëg minal minal mu'minaati nisaa'un sadaqna maa ahadna laa alayhi maanaam am na ay jigéen ñoo xam ne di ñu dikkee ci àdduna it eh, lañ mataloon lañ ko lëlantee seen borom matal nañ ko ba mat sëkk boo defee ni ma ci tudd rek ñoo xam ne xëy na li ëpp duñ bokkuñu saaba yi ay ay taab ci taab yoo lañ bokk ak eh, ci wàllu yi rek ñi nga xam ne eh, ay gars yu baax la ñu fi ñëwoon bokkat na ci ñoom ki ñuy wax muasatul xadawiya kooku genn soxna su baax la woon moom it misaal na ci soxna moom daan def guddi gi jot day julli bëccëg yépp da koy julli su guddi message bi nelaw day day day wër euh, kër gi di dox di bu gëmmentoo di wax bokkam bi ne ko yow di wax ak boppam naan ko soxlaa nelaw euh, nelaw yu bare kanam yoo xam du jeex mukk daanañu wax ne guddi gi ak bëccëg gi liñ ca liñ ci daan julli dana ëpp juróom benn téeméeri rakka maanaam bés bi liñ ci julli dana ëpp juróom benn téeméeri rakka ne ne am na lu ma ñeent fukki at yoo xam ne euh, bëtam bii tëgg ko ci asamaan am na ca ku ñu wax tamit Rabi'atul Hadawi moom it ku ku siiw la ci ak mbaax hmm, ci gaa yi matal seen wëlër la bokk ku daan ku daan bari ak jooy la masaa dégg ñu tudd sawara ba xam hmm. defee li ko li ko gaa yi baaxee daan ci ay ay xéewal da ko daan delloo ñu man at seen àdduna ji awma ci soxla fu masaa toog day jël eh, càngaay bi teg ci kanamam Mhm. barab bu ñu daan sujjóoti duñ ko xoolee dafa dafa mel ni def ay ay tommi ndox yoo xam ne mel fu ndox taawoon ba kii ndax rangoon yu bari am na ci soxna suñuy wax tamit Maajatul Xuraysiya moom it su baax la woon daraan wax ni bu masaa dégg lu yëngutu neen su lu yëngutu rek wala kàddu gu daal day jàpp ne dee dee ngi noonu maanaam dafa ragal yàlla nga xam lu ñëw na ne moo tax fu mu toll daraan wax ne daal dañ maa jaaxal ñoom xam nañ ne dee ngi ñëw seen kanam ba pare ñu mel ni yëguñu loolu moom Euh, ba tey am na ci bokk na ci soxna yu baax yooyu soxna suñu wax euh, soxna suñu wax rabaaxul xay si moom it soxna su baax la su guddi masa jot day yee borom kër bi day jóg di julli yee borom kër bi ne ko jógal julli bu bu julliwul mu julliwaat ba mu yàgg mu dellu ne ko jógal julli ba fajar di jot nga xam ne bu ma saaxee da da yar borom kër bi ne ko yow daal xam ma lu ma def la yàlla nattoo ma la ndax yow li may def defoo ko daana toog mu yàgg mu jël ab tibb suuf di ko xool naa Eh, di di waat suñu borom ne ko waat naa ci yàlla de tibb suuf bii de ni muy ñàkk ñàkk solo addunaa gën a ñàkk solo ci man tibb suuf bii àdduna dara tibb suuf bii ko gën a ba ko ëpp daraja eh, moo tax moom la daan def noonu nga su guddi jotee day dem defaru waaj ba jekk dikk ci borom kër bi wax ak ni ko ndax am nga ci man aajo bu ne ko déedéet mu daal dem eh, sol ay yéreem dem jaamu yàlla di julli ba ba fajar. ba tey bokk na ci soxna yu baax yooyu nga xam ne matal nañ seen kóllëre yi seen diggante ak si borom soxna suñu wax Fatimatu an-Naysaburiya moom it soxna su baax woon ku ñu wax sunu nal misri kilifa gu mag la ci tasawuf daana wax ne eh, Fatima moom sama sëriñ la hmm, moom moo doon wax naan nit ki daal li fekk mi ngi sàmmoonte ak suñu borom suñu borom da koy xeetal ci dëgg waaye bu fekkee sàmmoonte ak ak suñu borom suñu borom daf koy bàyyi rek muy wër bi yàq rek am na ko ñu Abu Sayyid wax na ne mosuma gis soxna su mel ni Fatima moomee moom maqaamam góor yàlla yi bu ñu ci wax rek moom xam na ko xam bu wóor a wóor maanaam wax maqaam bu ñu tudd rek weesu na ko bu yàgg euh, mi ngi faatoo ci umra a ba muy dem umra di umra ji ci yoon wi la faatu ba tey bokk na ci soxna yu baax yooyu ba tey ku ñu wax Rabi'atu bint Ismaïl hmm. moom fu mu toll danaan danaan woor moo tax daan wax borom kër gi sax ne ko man bëgguma la mbëggeelu nit ak borom këram waaye dama laa bëgg digg mbëgg mbëggeelu nit ak mbokkum jullitam nee na mosumaa dégg nodd gi lu may mu fàttali ma woote bi yomal xiyam su ma mosaa dégg ku nodd rek dama jàpp ne yomal xiyam daa taxaw nee na mosumaa gis euh, comme glace gi ni ñuy wàcc heure su ma gisee damay fàttali euh, téere jëf yi ni ñuy wàcc ëllëg yomal xiyam nee na su ma mosaa gis tàngooru metti bi damay damay fàttali yomal xiyam damay fàttali bisu yomal xiyam bi tàngooru yomal xiyam la may fàttali moom yàlla mayoon na ko daraan jaam yàlla ba nga xam ne mujj di gis jinne yi ni ñuy demee kii nee na sax jigéen ajjana yi sax daa yàlla mayoon na ko mu leen di gis. ba tey bokk na ci soxna yooyu tamit ku ñuy wax Umu euh, Harun moom it soxna si baax la woon benn benn bis dafa mës génn rek dégg euh, kuy wax naan jàppale ko waaye bi mu déggee loolu rek dafa tiit ba ba ba xam daan maanaam dafa ragal suñu borom day xalaat euh, ni ëllëg suñu borom mën mën naa wax ne yóbbu moo tax ba ñu naan jàppale ko rek mu tiit ba ba kooku it eh, nee na am na ñaar fukki at yoo xam ne boppam bi diw diw ko maanaam jigéen ñi def diw seen bopp am na ñaar fukki at yoo xam ne diw boppam te su bopp bi masaa génn eh, mooy gën a sax karaw gi sax mooy gën a rafet kawari jigéen ñi diw eh, doon dox ci àll bi ba gaynde mas ko kar sax do day day day taxaw daal ne ko ñëwal bu fekkee suñu borom daa dogal nga war maa fàdd yi ñëwal maa ngi nii bu defee bu waxee loolu day nekk di daal di ko dem boo tey bokk na ci loolu soxna suñu wax Ubayda bint Abi Abil Kilaab moom it ku ragaloon suñu borom la bas naa dégg benn waraatekat muy wax da tudd naan nit ki daal balaa balaa àgg ci réyal dëgg euh, day dem ba nga xam ne dara du ko ñor lu may suñu borom waaye bi mu bi mu déggee waxi waraatekat bi dafa dafa xëm daan hmm, bokk na ci euh, ñooñu ba tey ku ñu wax saxwaanatu nga xam ne soxna su baax la woon moom it moom fu mu toll daan jooy rek dafa bari woon jooy lool ba mujj ñu naan ko yow sa jooy dafa ëpp mu ni man su ma sañoon ma sañoon damay jooy sax ba sama ngooñ may jooy deret ma sax ba du ma amati ba benn cër des ci man sama cër yëpp sama li ma am ci deret lépp génn ndax jooy li ko waral mooy xam samay bakkaar ni mu toll ak xam ëllëg suñu borom eh, ak xisaab ni mettee loolu rek moo ma tax di jooy hmm. bu defee bu daan jooy da nga dégg mu koo xam dafa mar ngir ngir ngir bëgg gum la bëgg ku mar sa mbëggeel daal amul fan lenn lu ko mën a màndal bu daan dee loolu rek la lay wax am na ku ko daan liggéeyal moom soxna soosu ku daan nekk moom nee na man bis bu ma gisee soxna si ba ba fi may wax yow sama xol mësta jàng jëm ci àdduna maanaam barkab soxna ci la suñu borom dimbalee ba xolam mësta jàng jëm ci àdduna tey nee na mosuma xeeb benn jullit lépp yàlla yàlla yàlla mën nga ko baaxee ci barkab soxna soosu am na ku ñu wax xodalin waxayaat ku baax la ku siiw moom daana ko faral di seet lool moom saxawaana moomee bokk na ci ñooñu ba tey ku ñu wax euh, ku ñu wax ummatu aramliya kooku yi soxna su baax la woon am na euh, ku ñu wax basar basaru na xaaris kilifa la woon dañoo yàlla daa dogaloon ñu daan ñu daan faral di gisee ba benn bis bi xaaris la wotee mu dem di ko seeti fekk fa daje fa Ahmadu ibn am xam ba laaj ko ni ko soxna si mooy kan mu ne ko kii de Amina lañ koy wax mu ne ko xanaa doo ko wax mu ñaanal mu nee na na mu wax ko ne ko ñaanalee nee na mu mu mu ñaan ko daanaka suñu borom ba Bassar mi ak Ahmad dañu ñaan suñu borom dañoo ragal sa sawar yi musal leen si. waaye Ahmad nee na ba mu tëddee guddi daa jékki-jékki ci gis aw kayit bu jógee ci kaw daan nee na ma gis ci ñu bind ci ni ko xat faxal naa zalika wala naa masirun maanaam. mel ni bi ñu ko bind leetar wan ko ne ko li li ñu suñu borom li nga ñaan li la waaj ñaanal suñu borom suñu borom nangu na ko ba dolli la kon ñooñu ñëpp ay ay soxna yu baax la ñu woon yoo xam ne eh, ñoom it bu fekkee am na eh, ay góor ñoo xam ne ñoom it am na am nañ eh, wëralante woon ak lañ matal nañ lañ wër matalante woon wërale lañ saxante ak seen borom tamit am na ay soxna yoo xam ne ñoom it noonu lañ matale wërale seen diggante seen borom kon maa ngi leen di baax a baax xam naa lépp lu ci dëgg ngeen jégal ma ko rek ndax xëy na dama ko waaju baax bàyyi ma koon xel jërë ngeen jëf wa taala ala sayidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jullit yi mbokki taalibe yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa ngi leen di nuyu ci leen ziara di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen tey ñaan yàlla mi am jàmm yàlla ñu boole defal jàmm ñu ñëpp sëriñ bi ci turu alwafa bi xuquqil iman ñi ngi lay sant bu baax sant boo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ndax liñ doon séentu ci waxtaan wi defal nga ñu lu kawee kawe ci liñ ci doon séentu ñu ñaan yàlla mu guddal saw fan wéral saw yaram te bàyyi la ak sam xel waxtaan wi am na solo lool am bu am solo tax na mbokk yi bàyyi nañ ci xel lool ba yónnee ay laaj mbokk mi ginnaaw bi mu la nuyoo ziyaare la nee dafay laaj l'islam nan la gisee kóllëre ci njabootuk mbokkum jullit moo xamante ni dafa jiitu maanaam mbokkum jullit moo xam dafa nekk ba noppee nekk nan la islam gisee maanaam ak jox kóllëre ci njabootuk ñu mel noonu alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin hmm? alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina muhammadin al makin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabiina lahum bi ihsaan din euh, mbokk mi mi ngi laaj islaam nan la gise jokk kóllëre ci njabootu kooku seqaloon ba gisatoo loolu mel na ni dafa yaatuwul waaye junju nañu ko ci biir waxtaan bi wax naa ci biir ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daana def léeg-léeg mu rey ab gàtt séddale ko xariti Xadija ma wax ni njabootu Sëriñ Tuubaa yi ñoom ku mel ni Sëriñ Saliou daana daana daana jàpp nit ki waaye du caa génne jëmmi boppam la koy jàppe mbaa baayam waaye maamam sax la ko seqal bu ko defee jokk gi kóllëre gi doxoon sa digganteeg moom it mooy nga xool lépp loo xam ne moom bu fi nekkoon yéene woon na ko ci ak njabootam daan ci yëngutu nga yéene ko ci njaboot googee di ci yëngutu bu fekkee ni dañoo toll ci war a jàng te jàng googu ñu ñàkk ci ay moyens ndimbal la ngay yëkkati di leen ko dimbalee bokk na ci jokk mottuli kóllëre bokk na ci ba tey Euh, nu ñuy mottalee kóllëre rek kooku seqaloon ba gis soo ko ni ko mottalee ka njaboot ca njaboot ga bu fekkee ni da ngay sa njabootu bopp dañoo toll ci war a denc ci te moom sa wii mu wóor la ak njabootam gii toll nañ ci denc soxna bu fi nekkoon dana taxaw temm ci taxaw takkal leen soxna léegi nga bàyyee leen xel ni nga bàyyee xel sa njabootu bopp bi ba loo ci man ci fànn googu nga taxawee ko loolu bokk na ci jokk ak bokk muy daal wàllug màdd ak wàllug ruux lu ci ne rek loo man ca njaboot ga nga def ko ca ndax bu fi nekkoon dana ko ca defal boppam loolu gis-gis la boo xam ni euh, danañ ko dégg ci rey gi yonent bi daan rey ab gàtt di ko yónnee xarit xadiyee ngir ngir ngir ngir doxe ko euh, mottule ko kulere googe kon kulere kulere noonu lañ ko war a mottule ba noppi nag mu tàmbalee fa waaye amutu bi amukaan rek mooy lépp loo ci man ci lu baax ci wàllu màdd mbaa rek war nañ koo def si njaboot googu jërëjëf jazakallahu xayran mbokk mi mu ne ginnaaw bi mu rafetloo waxtaan bi nee na dafa bëggoon nga musal ko tuuti rek ci lu toll ci juróomi gaay ci ñooñu ñuy wax naan rijaalun sadaqu ma ahadallahu alayhi ba ba waaw loolu day du jafe ndax saxaaba yi yonente bi koo ci indi dund na aaye boobu bari na lu ma daan faral di nettali ku ñuy wax Saïd ibnu Amir di wax ni moom Umar ibnul Xataab jamono bi mu doonee xalifa euh, da daan def ku mu woo ci saxaaba yi ni la kaay dem saam nga gàntal ngir yonente bi daf leen yaroon ci ak dëddu àdduna ak ragala jiite ñaari nit ba tax na comme ci ni kaay dem saam nga gàntal te booba samedi ni ma ko mën a misaale mi ngi mel ni jamono bi ñu toll ku ñu kaay ñu def la ambassadeur ca Amérique ndax dafa dafa doon dëkk boo xam ni euh, booba adduna da leen a wuyu lool waaye saxaaba yi yonente bi yar leen ci ak dëddu adduna ba kum nekkaay kaay dem saam nga gàntal bañu agsi ci euh, Saïd ibn Hamid wala Hamid ibn Saïd maa ngi naatale tur bi moom Omar ibn Khattab ba mu ko waxee mu gàntal mu ni ko nag du ngeen ma wekk seen mbir yi ba noppi nag ku ma ci ne kaay jàppale mu nga gàntal daal ne kon dogu naa ci ne da dem defi lii ma la wax mu nangu ko ngir lii Omar dogu ci ne dana ko def mu daal di yëkkati ab cëram ci baytul mu toll ci booba ñeenti junni ak nang ni ko lii mën nga ciy dund booba ku ma sant yebal dafay yëkkati sa àq ci baytul jox la ko diir bi lañ fay nekk sëb dund fii lay jóge lañ lay def defloo ci nit ñi mooy àtte asaka ya nga jël ko delloo ko ci ña ko ñañ ko war a jox lu ca des nga indi ko baytul maal waaye yow sëb dund jógewul foofu waaye ñoom ni leen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yare woon ci nit ki li gën ci lu muy dunde mooy muy dund ci ñaqu boppam tax na bañ ko bañ tegee eh, cëram boobu ci loxoom dafa génn soxna si gis ko soxnaam gis ko ni ko waaw ginnaaw jox nañ la alal jutal nii nag damaa bëgg nga wutal ma ci nangam ak nangam ak nangam waaye ñoom ci seenu bëgg lu baax ak xam nuñ koy wutee ak xam nu ñuy tontoo mu ni soxna si dëkk bee ñu jëm muy saan dëkkub commerce la alal ji buñ ko fabee dugal ko ci am commerce mu am bénéfice moo gën ma di la ko jox nga koy jënd ay mobile muy jeex soxna si rafetlu kàddu yooyu ni ko loolu ki baax na nekkiti moom commerce mi muy wax mooy def ko ci yàlla yoonu yàlla mu génn fab xaalis bi sarax ko fuqaraaw yi lépp bañ demee saam léeg-léeg jigéen ji laaj ko ne waaw commerce ma nu mu def mu ne ko commerce mi bu ci am menn tiit dana am bénéfice ba benn bés benn xaritam ñëw jigéen ji laaj ko ci mbirum commerce mu ni ko bu ci amum tiit commerce am ma ngay am bénéfice xarit ba ree ree gim ree xelum jigéen ji ñaaw ci mu toñ toñal ko ni ko lu mu demee mu ni ko alal ji nga koy laaj daal bés bañ ko ko joxee ca la ko sarax jigéen ji daal di jooy ni ko yow sama morom yépp am nañ nàngam ak nangam man ooma nangam ooma nangam ooma nangam ñu jox la alal ji nga di ko sarax mu ni ko nag kaay ma wax wax waxtaan ak yow yonente bi daf fee jóge woon am lum nu ma nekkoon fi ak samay morom loolee mënu daaloon ni nañ ci nekk nag yoon woowu mënu tegoon su ma ci jaarul du ma egg du ma dabe ci te fasuma yéene ñàkk dabe ci alal ji sarxe naa ko seetal nag ci lii laa nekk bu fekkee mën ngaa wéy ànd ak man ci lii baax na boo ko mënul nga seet nooy def kooku kenn la ci ñi nga xam ni sadaqu ma ahadullah alayhi salman al yóbbu nañ ko saam googee mu doon amir waaye muy sol lu gàtt loo xam ne li muy sol day ñagas te bu weesul wóom bi rek foofu lay tax ba nit seen na ko teg ko yanukatu bagage mu éyi ko ne ko kaay yanu jëlal ma bagage bi mu daal di ñëw ca saase gàddu bagage bi topp ci ginnaaw ñuy dox ba ci yoon wi ñu dajeeg ñaari nit ñuy wax asalaamu alal amiri mu naan leen wa salaam waaja di gestu di jor ak càmmoñ naan ban amiir la ñuy wax ni ginnaaw bi rek moo xam ni amiru saam la yanu loo bagage bi mu ñëw ne ko dama daa xamutoon moo tax ma yendoo la ko indi mu ne ko mukk ci àdduna doxal ba fa nga jëm ma tegal la fa sa bagage noonu la ko yàlla la bagage ak yoon ba fa mu jëm mu tegal ko loolu ba tey dëddu àdduna gi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam digaloon na leen ko ba taxoon muy jooy ngir ni mi ngi fi bëgg a bàyyi bagage kooku daf ko wéral ba neen fi jóge daana jël lu mel ni xiisi ndon yi di ci ràbb lu mel ni ay layu moom Salmaanul Farisi day ràbb lay yi bu ci ne mu jaay ko ci ñetti dërëm jël benn dërëm bi dunde ko bi ci des mu saraxee ko bi ci des mu dellowaat ko ci capital bi buñ ko joxee ak xam ci baytul daf koy sarx di wax ni ci lii may liggéey ci sama loxo bopp bi ci lay dund bu ma ko Omar ibn Khattab terewoon nit du ma ko bàyyi moom Salman al Farisi ci loolu la daan dund Muhaas ibn Jabal yabal nañ ko Yaman yonte ba mu ko fa yabal dane ko ñii ngay ñii ma lay yabal nag ay ahlul kitaab lañ te mooy ay doomi soxna lañ bu ñu ko doon wax ci ci suñu Sénégal yi dañ naan ci ay doomi soxna laa la yebal mooy ñoo xam ne ay jàngkat la boo demee woo leen ci lii ma lay wax nii ñu jaamu yàlla te bañ koo booleeg dara ni ko buñ la nangulee loolu nee leen yàlla farataal na ci ñoom julli yi juróom juróomi julli yoo xam dañ ko def ci bëccëg bi ak ci guddi gi buñ la nangulee loolu nee leen yàlla farataal na ci ñoom ay sarax yoo xam dañ koy jëlee ci ñi woomal ci ñoom di ko delloo ci ñi ñàkk ci ñoom bu fekkee ni wuyu nañ la ci lool nag la des ci seeni alal lu lew la nañ ko moytu te na nga moytu ñaanu kuñ tooñ ndax digganteem ak suñu borom amul kiiraay Muaz ibnu Jabal loolee doxal na ko ba mbooloo topp ko gëm ba jamonoy Abu Bakar la ñibbisiwaat bi mu ñibbisee indaalee alal joo xam ne moo ko liggéey a ibnu Xattaab dafa doon ku teen koo xam ne kuñ masaan fal poste nii boo fa jógee la muy lijjanti mooy mbax mbaa nekkoo woon di lekk ci poste bi dara mu gis Muhaas yor alal mu ne ko alal di foo ko jëlee mu ne ko maa ko liggéey mu ne ko alal ji da koy xaajoo ak Abubakar da ngay jox Abubakar genn alal mu ne ko sama alal la mën na maa waat ni maa ko liggéey ko jox kenn ba ne du ko jox kenn ba Omar fekk ko ca loola la dem ci Abubakar nangoo xaaj alal jox ko ngir da doon bañ ku ko forcé ci loo xam ne la muy def tëgg ko xam Abubakar ni ko sa alal lew na la doom bàyyee naa la ko jëlal ñoom ci dignité boobu lañ daan dox Muaas ibn Jabal Abu Zarrin bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko damaa dégg looy woote mu ni ko waaw mu ni ko looy woote mu ni ko damay woote jaamu yàlla ak bàyyi lu dul yàlla mu ni ko taril ma benn bayit ci say bayit yonente bi ne ko du ay woy bañ ci tare ay bayit alquran la mu ni ko jàngal ma ci ab aaya yonente ba mu jàngee aaya alquran la dugg xolam mu ni ko gëm naa ni yàlla rekk ay boor yow mi ab yonenteem dégg nga ba mu génnee ca saasi rek la loolu dugg ci xolam ñam jëkk a fekk ca Kaaba ga ñuy wër ab xiram di ko jàmm da leen a ŋàññi ŋàññi xiram bi ni leen du dara nangam nangam ba ñooñu dañoo yooxu ba ñu yooxoo ay góor ñëw jàpp abo abo sar di ko dóor ba mu xam Abbas ibnu Abdul Muttalib moo leen fa fekk wax ak ñoom ci làkk wañ mën a dégg ndax booba bëgg na koo li te làkk wañ mën a dégg mooy ni leen yéen day ay commerçant ngeen kii nii ci ba ci ci giru rifaar la bokk te foofu ngeen di jaar di wut si ay marchandises bu ngeen ko fi defee du jaaduwul amatu leen sécurité ci seen bopp amatu leen ko ci seen i ndax foofee moo yomb ngeen di jaar te ñooñu xam ngeen leen loolu rek la wax ak ñoom ñu leen na ngeen moytu nag ñu daal di bàyyi waaye fekk dafa jubloo xet li kii rek mu seet làkk wañ dégg mu waxee ko ñu Abu Sarr noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam digale ne ko da ngay nag sa dëkk ba dégg ni feeñ naa nga doog a ñëw ba mu delloo dëkkam ci pas-pas ba mu yóbbaale ak diir boobu muy am ci yonent bi li muy gàtt gàtt bi mu déggee ni yonent bi gàddaay na ba ma nga Madina bi mu ñëwee giirug Rifaar ak giirug Aslam ñëpp jëbbul nañu ànd ak moom ñu dégg ñuy kàbbar ca kaw bañ ne ñooñ ñu doon nekk boobu Abu Zarr moo ànd mbooloo ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñooñu kooku jataay bu gàtt la am ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàng ci la mu ci jànge waaye duggum dugg ci xolam mu dëggal ko ci ay cëram moo waral mu dem mbooloo mépp mu mën leen def fu ñu ñëw kooku kenn la ci rijaalun sadaqu maa ahadullaha alayhi ñaata la waaw waaw loolu kon ñenn lañ ci ñi mën a tudd ci saxaaba jazakallahu xeyran kon defe naa laaj boobu moom leer na lool fa tabarakallahu mbokk mi nee na mi ngi rafetlu waxtaan bu baax nee na dafa gis suñu boroom subhanahu wa di wax ci biir alquran ci ibrahim ni wa ibrahima alladi wafa muy laaj ndax wafaa jooja matale kóllëre digganteem ak boroomam la wala digganteem ak nit ñi ci Ibrahima léegi bi may jàngat texte bi rek wax naa ci ni kóllëre gii ñuy wax ni ñetti dama ko xaaj ñetti xaj benn bi mooy bi la suñu borom digal loolu da ko war a matale ahdullahi gu jëm ci bani aadama kooku ndigalu yàlla rek lay tekki dañ ko war a matal te mooy alam alam ahad ilaykum ya bani aadama allah taabudu shaytaana innahu lakum aduwwun mubin wa an abuduni hada siraatu mustaqim kooku mooy ndigal ahdu bi bàyyi ko jàll jëm ci doomu aadama boobu bu ñu war a matale la ba ca des mooy bi nit ki dëlante ak yàlla ni ko soo ma defee nangam dinaa def nangam boobu dañ ko war a matale ba ca des mooy di dox sa diggante ak nit ki ñetti ahdu yépp day delluwaat ci diine nga xam ni mooy li waxoon ci njëlbeen gi ni léegi matale mooy jëmmi diine ko diine ji tax kon wax ibrahima allati wafa ibrahim ab yonente la bokk ci ulul azmi man nga ne ñett yëpp la matale woon ba baat boobu de mën a labal ñett yépp la jërëjëf jërëjëf jazakallahu xayran kon loolu itam laa doon wax kii dafay laaj mu ne ndax xulful waad bokk ndax rendez moom beneen mbir la ahdu nag moo ko gën a for moo ko gën a diis waaye xulful wax di beneen mbir la boo xam ne dafa dem ba jub jub euh, ahdu googu ñuy wax te àggu ca nga xam ne diis na waaye àggul ci diisaay bële day mel ni foo si rendez ñàkk matal coloré bu gën a diis ci diine waaye nag ay ay ay ay morom lañ la làng nañ rendez-vous moom diine daf ko respecté ba nga xam ne day bëgg rendez-vous bi ngay joxante sa diggante ak nit ki ak rendez-vous bi ngay jox bi ngay jox yàlla muy heure bi mu la dal ne léegi saa bu jot na nga ko def day jamono bu ne nga di na moo gën a kawe tuuti yi kulere boobu jërëjëf kii mu ne ginnaaw bi mu la nuyoo ziar la mu ne damay laaj ku bëgg a bokk ci gaa yu baax yooyu ànd ak jamono ji ni mu mel nii maanaam nit ñi ñenn ñi ci wan euh, wan maanaam si wan gannaaw lu baax daal maanaam ci wan gannaaw lu baax comme jamono bi ni mu mel nii comme ni ko sëñ bi wax ni qad zaharat alaamatul qiyaama li kulli aaqilin fa il waaw mu ni daal ku a aw yoon woowee gaa yu baax yooyu awoon a man de loolu li ma ci gis mooy jamono moom euh, naka jekk mës sa mel nii mu mel wax jamono ji moom mënti yàqu ba yées jamono ji bi yonente di ñëw nga xam ne jëmm yàlla bu ñu leen ko tuddee dañuy jàpp ne ay jamono bii nit ñi yàqu nañ waaye noonu yi ñu jàppewoon yàlla ay caaxam ñii agul foofu dañuy gëm yàlla ba noppi di mooy yàlla ñooña nag jëmmi yàlla dañ daan natt te jaww joojee yàlla yónnee woon yonente bi ñuy natt di jëmmi yàlla ca la rijaalun sadaqu ak ahadullah lay jóge ca la Omar bu Xataab génne ca mbooleem ñu baax ñooy ñuy roy bàyyi ko ñëw dugg si ci biir kon jamono bi ñu toll nii ba tey ku bëgg a bët ay dégg la ak taxas mës sa yomb ku bëgg bët ngir bokkaat ci gaa ñu baax ñi léegi yoon waa ngi fi leer naa ñi ni da ngay fipp rek jëm caa jaar te bañ cee bañ dara ak za kon leer na bu baax mel na ni sëriñ bi doon na ko tudd foofu lu ma wax la lay jikko yi rijaal ya ya bamba way xuqa xuqa way la mun ñooña laa ñee zahiran wa baatinan ma kenn ngeen alal ci àddina daawuñu fuukaréew jigéen ak i alal sàkkantumaak wataak suuf lañuy ñuy fanaan di ñaan di julli daawul nelaw guddi ba jant jolli daanañu jàng alxuraan tey wér di jàng tarifa di tagg far euh, daawul fab dërëm di def ci bàkk luñ mas a am jox waa mosoo beeg mbàkki noonu la ko sëñ bi indee ak melo yu bari yoo xamante ni euh, kii mu ne day laaj ab taalibe nu muy matale kóllëre diggante ak ak sëriñ kóllëre gi googu yi ma wax rek waxul ba tey ba tey lépp nii rek thème bi ñaare bu ñu ko xasee pegg nii ko lu ñu laajaat na day dugg ci biir ndax xam nga nettali naa fi diggante Cheikh Sidiya ak Cheikh Ahmadou Bamba ni la moom dafa doxoon li doxoon digganteem ak Cheikh Sidiya mooy ak taalibe ko cële ci la jëlee euh, ginnaaw bu mu jëlee wertu xaadir fii jëlaat na ko ci moom en direct waaye dafa sàmm kóllëre googu yi ci daan fab ay addiya di ko ko yónnee gis naa benn bataaxel boo xam da caa bind ni ko yónnil euh, yabalal lu mat ñeenti ñeenti gaay ñu dem barab sàngam la fa nekk ci ay bagage ñu sëf ko indi ko yaag sa mbokk yéen a ko bokk xaalisan li li wacin la mooy ay addiye la daan yëkkati di ko ko yónni di déglu it la nga xam ne moom la sax si di bëgg di ko sàkku ci moom ndax daanañ def saa bu jafe-jafe masan am nii maa ngi euh, gis benn archive nii sëñ bi bi mu jógee ci géej gi ba nekk euh, darul mën naa dafa am ay lal yu ñu ko jëndale ji woon ca Ndar lal yooyee am ku ñëw làmb tànki lal yi daal di jàpp ni ay ngànnaay mu dem wax ko tubaab yi ni leen indi na fi ay ngànnaay am naa ci leer tubaab bi ñëw ba ngaabu mu dajale mboolem kàngam yi ñu fekk ko foofu mu woolu sëñ Tuubaa bi mu ko wooloo sëñ bi ni amul ndigalul jóg mbokk yépp dañoo mujj tiit jàpp ni tubaab bi dana taal ndax tubaab bi da leen xëbal ni bu ñëwul rek lépp dinaa ko taal bañ tiit ba ñëw sax di wax sëñ bi ne ko tee nga war na wujj dafa mel ni booba dañoo am na gaaw bind lettre Cheikh Sidiye ngir ne moom bu def intervention ma gis bataaxal bu Cheikh Sidiye bind ni ko nu mu gën a gaawee na nga dem wujji buur bi nu mu gën a gaawe na nga daa gaaw wujji buur ndax léegi bu dee affaire ilham yi xam nga comme sëñ bi li mu wax ni amaguma ndigalul sama borom Cheikh Cissé ne bu dee mbirum ilham daa wóoru ndax seetaane mën na cee ba wax loola ba def la ilham loo xam ne léegi na ngay jàpp yàlla la ko maanaam demee daane ko te lépp sax ba wóolu sa bopp ba jàpp noonu demee zahiru sharia moom moom la a war a jëfandikoo kon daal léegi ñoom ñooy walaat umar yi dangaa war di wujj lañ ba loolu bi sëñ bi topp dañu ko euh, sant naa yàlla bu baax ci bi sa bataaxel bi ñëw dafa tasanteeg ma am jégalu sama nga xam ni sant na yàlla te boobu bi ndigal liy ñëw la jóge ci moom ak doon ca xam na ne dépassé ndigal la li muy ñëw dañante naag mu am ndigal lu borom ba mën a jóg ci nga xam ne léegi dëppoo gi eh, ndi ndigal bi dëppoo mu mel ni ku jëfandikoo ndigal saa si yooyu sant na ci ko waaye diir ma nekk ci géej gi sama yaramu bopp wi moom dama ko rayee ba bànneex sama borom it may na ma képp ku jël ab safaan jëmale ko ci ma safaan boobu yàlla dina ko képp ku ci sa kaw dafa loolu sama borom may kon mag la wax ne la kóllëre di war a dox diggante sëriñ bi ak taalibe bi kóllëre gi topp la akuk cofeel loolu yi nag ku koy sàmm loo jàpp-jàpp ni weesu na sëriñ bi da ngay continuer di sàmm kóllëre boobu ngir di kon léegi sàmm gi moom lu ñu la ci ci lépp nii ci jéem a topp ay ndigalam jéem a bàyyi ay tenam jéem a fab sa alal di ko yëkkati di ko ko jox sa kem kàttan te yéene ko ko boo demee ba gisitoo ko nga di ko jox ak njabootam te jublu ci loolu day mel ni doxin woowu la sëñ bi ci boppam dox biraasu man baarizani biraasu man yubaarizul muntaqimul bari zaman la Bamba wax ba tax na kuy mënante teggi ko ndax bokkul ci ñuy mënante ki day laaj mu ni kóllëre gi dox ci diggante soxna ak boroom këram maanaam bu mu gi leen jokkale ñoom ñaar waaw soxna ak boroom kër ba tey buumu kóllëre moo leen jokkale moo tax diine yonente bi sallallahu alayhi dafa wax ne abghadul xalaali ila llahi talaaq loolu la ko waral mooy am na buumu kóllëre gu doxoon seen diggante saa bu mënee bañ a dagg rek mu gën bu ñu demee ba pexe amul ba muy dagg nag mu ni leew na waaye mooy li gën a soof yàlla kon buum gi jokkale diggante soxna si ak boroom kër bi ak buum bu dëgër la xam dañ ko war di sàmm ñu ñaar kenn ku ne dangaa war di sàmm bëgg muy wéy pexe amatul bu pexe amul nag bu demee bay dañit def ngeen lu jërëjëf sëriñ bi ci tontu yu am solo yooyu mbokk mi mu nii dafay sàkku ak leeral ba xam maanaam ki day laaj ba xam mu ni dafay sàkku ak leeral kóllëre ci biir nit ñi lay wax wala kóllëre ak seen borom maanaam mooy ay bi nga doon wax léegi rek kii daa mel ni foofu la des parce que dafa wax ni yaa laaj ba ndax kóllëre ci biir nit ñi lay wax wala kóllëre seen diggante ak seen borom yaa ayyuhal ladina amanu ufu bil uqud jooju suñu bi la fa xool ñaar yëpp dugg na ci waaye nag ñi koy tafsir ne ñi ko gën a jàngale ci eh, pas-pas yi dox diggante nit waaye pas-pas bi dox sa diggante ak sa borom ay neseer ak yooyu yëpp ci la bokk ndax neseer mooy loo xam da nga koo fas ci sa xol ba nga wax ci sa làmmiñ ni léegi su ma amee nangam dinaa defal yàlla nangam loolee nga fasoon wax ko nag loolu la ñuy tuddee neseer bokkut ak yéene kese kese ñu yéene te waxoo ko waaye loolu lépp ni lu ñu war a matal la dugg na ci biir ñaar yi ma waxoon rek lu ci ne lu ci ne daa war a mat nii bu dee sa diggante ak nit nit ki la muy pas-pas bu dox sa diggante ak nit ñi da nga ko war a matal bu dee am njaayante am jëndante am nangam nangam bu dee loo fas sa diggante sa borom ci wàllu xeeti jaamu yàlla ak loo ko war a defale ba tey loolu dañ ko war a matal ñaari yëpp dugg jërëjëf mbokk mi muy laaj mu ni ginnaaw bi mu rafet la waxtaan wi daf lay laaj lu tox diggante mal farq baynal ahd wal misaaq maanaam diggante baatub ahd ak baatub misaaq ndax nee na dafa gis suñu borom subhanahu wa taala di wax ni walladina yanquduuna ahda allah min ba'di misaaqihi wa yaqta'uuna ma amara allah bihi an yusal ila axiri al aaya mu gisaat feneen suñu borom di wax ni wa ida axasna misaaqahum ila axiril aaya mu ñaar yooyu diggante ahd ak misaax leeral loolu nag mën nañ ni différence bi euh, euh, daanaka du différence bu am solo ni waaye ahadallahi min ba'di misaaxihi bu ñu la ko doon leeral dañu la wax ne la ci ginnaaw bu ñu ko yeewee ba mu dëgër misaax gi mooy dëgëral gi nga koy dëgëral yow ci ay wax ni moom ku la rek loolu la ñuy tudde misaax waaw nga xam ne day mel ni lenn la waaye xaadullahi min ba'di misax yi mooy ginnaaw boo ko yeewee waaw léegi misax mooy mooy mooy xaad rek ndax fi mu toll nii xaadullahi euh, wa misax boo ko waxee ñii dañoo wax ne léegi benn benn booy benn kafaara nga ci def ñu ne déedéet léegi lu seen da nga koy jàppale kafaara boobu waaye xalaat ku ne xam xaadu ak misax différence bi doon lu lu lu bari jazakallahu xeyran mbokk mi nee na ginnaaw bi mu rafet la waxtaan wi lool di la sant di la gërëm mu ne dafay laaj minal wafaa bil ahdi إحياء التراث الأجداد نرجو منك أن أن ñoo ngi yaa maanaam daf ni daal mi ngi laaj maanaam bokk na ci matale kóllëre mooy fedd li wala mottali li nga xamante ni maam yi bàyyi woon nañ ko xam naa nag lim jubloo laaj mu ne dafa bëggoon rek eh, ñenn ci mag ñu baax ñooñu nga xamante ni loolu defoon nañ ko nga limal ko ci donte benn wala ñaar wala kenn ku bokk ci mag ñooñu nga xamante ni ñoom defoon nañ al wafa bil ahdi boobu loolu da xam nga daanaka mënees na ni ndax loolu mooy comme ni ma waxee jël bi ni mooy diine sax boo ko bàyyee da ngay bàyyi diine jëmmi sëñ bi ci boppam lépp loo xam ni Maam Mor Anta Sali saxaloon ko ci lu lu loo xam ne diine diine la loolee daf ko koo dëgëral waaye dindiwu ci dara ba ci njabootu Mor Anta Sali gi ñoom ñëpp daa maase saytoon loo leen benn naka noonu ñii mu fi bàyyi ñëpp yëg ci loolu lañ nekk mooy jamono bu ne suñ sari yu daana moytu lool sax yoon wii di ci daan moytoo def lu yees ci lu ngir ni sëñ bi nii la ko bàyyee woon day na ni mag ñëpp yëg ci loolu lañ doon dund mooy rëdd wi sëñ bi rëddoon léegi ñuy moytoo rëdd weneen di ci ba jamono bu ne ñuy bëgg nam ko rëddoon rek ñu di ko doxal di ko sàmm loolu moo tax sax ñuy wax ne comme euh, soppiku gi gone yi soppiku léegi di indi lu yees te mag mi moom mel ni kuy chronique ci lim eh, ci li muy chronique ni mhm. loolu lépp sàmm kóllëre ko ko te te loolu mooy lu mel ni lii ma nettali woon ci ci Aboubacar bi ñu andee ay xalaat ci ni ko waaw ñee tee nga leen a dëpp mu ni leen bu bu bu xaj yi bu ma déggoon ñu ne xaj yaa ngi diri tànki soxna yonente bi sax lu tax ma delloo si arme ko waajo lu tax ma firi drapeau bu façon ma fecc drapeau bu façon loolu saxaaba yi ci lañ nekkoon moo a diine ci àgg fi mu àgg Sëñ Tuubaa ci loolu nekkoon mag ñii ànd ak moom it lañu gënoon a xënte woo mooy lëm rëdd ñu bañ saa mooy aw fat di ko ko wax ne bu toll loolu jamono jamono bu ne jamono ji indi lu yees xam ne loo jàppoon démb tey jii dana la indi loo tax loolu ko mën a ko la rek mooy tax nga sàmm ba ci sàmm tarixa bi ci ne ko Sëñ Tuubaa bàyyi jamono bu ne ngay delluwaat te xam na ma ko waxee woon di ko ci jéem def loolu lépp ne ci sàmm ko la te mag ñi ci loolu ñu doon dégg ñii itam war nañ cee góorgóorlu ci loolu jamono bu ne saa bu développement amee ñu xool lanu ca war a mën a jariñ ca développement boobee waaye nag li nga xam ne mooy mabaadi yi principe yi nga xamante ne moom lañ la leewoon tarixa bi ñu fexe ba dara bañ ci soxla loolu jom lu war nañu góorgóorlu suñu képp kàttan jërëjëf mbokk mi nee na ginnaaw bi mu rafetloo waxtaan wi day laaj Bilal ibnu Rabaax muy laaj ndax moom daa bokkul ci gaa yu baax yooyu wala saat lu tax daal gaa yi duñ ko faral di tudd comme noonu mu bëggoon loolu itam ñu indil ko ci ak leeral ku mel ni Bilal ibnu Rabax moo ne Bilal ibnu Rabax de ni ñuy nettalee rijaalun xawla rasul tàmbulee ko ci Abu Bakar tudd lu mat juróom benn fukki saxaaba yoo xam ne kenn ku ci nettali nañ histoire bi boo demee ci biir téere ba mu ñuy wax rijaalun xawla rasul danga ci fekk histoire histoire Bilal te kooku sosu ko daf koo jàng ci ay téere yoo xam ne ñoo bindoon histoire Bilal kon Bilal mel na ne histoire am bind nañ ko comme ni ko ñëpp binde ku jàng taarixul islam da ci jàngaale ni Bilal ci ñi jëkk a gëm yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci la bokk da yu tar yi ñu daan mbugale daanañ fa aw doju wu tar di ko ko teg ci kawam di ko weddiloo muy wax ahad ahad loolu maanaam kenn mënta jàng histoire islam te jàngaale woo histoire bi la ca des nag bayra bi ñu lay faral di waxtaane foo toll ak ñàkk la waxtaane loolu moom mbirum bayra problème bayra isaakallahu xayran mbokk mi doon laaj loolu leer bu baax bilaal moom donte li ñuy wax rek ni ak gudd nopp moom gàtt na waaye teew ci njugal gi la bokk ki lay laaj xisatu salaasati alladina taqallafu ak kóllëre maanaam xam naa noonu la ko waxee su fekkee ni sëñ bi am nga ci dégg ci ñen ngeen ko leeral rek am ñett bi asalaasatu bi wa ala salaasati alladina xullifoo la wax xullifoo jooji Kaab ibnu Malik mii faral di nettali histoire boobu xaj na bu fi xajoon xisa bu gudd la Kaab ibnu Malik moo nettali ni xare bu yonente bi masa xare ji fekke naa ba mu des xare Tabuk daal ni xanaa Badar bi te Badar dañ cee xóosi wutoon kenn yonent bi dafa jógoon rek doon gàllankoor yi jëkku ab yi Sufyaan daal di sàkku ku mën a dem na dem fane yàlla dogal ab xeex am waaye bu dul loolu xare bu mas digle fekk naa ko bu des xare di xare Tabuk boobu yonent bi xare bu mas di def da koy tawriya bu waree jëm penk day mel ni ku jëm soow bu waree jëm soow mel ni ku jëm ndijoor ba mu des xare Tabuk xare Tabuk képp da leen woon leeral leen ko jëlee fu sori ngeen jëm te ay noon yu am kàttan ngeen di dajal kon na ngeen ko waaj nee na may waaj di fomm di waaj di fomm di waaj di fomm ba dem naa ba dëkk bi gisatuma fi kenn ku may te ndax ñenn ay naafeq lañuy kenn nattab yoon seen naafeq ñi ci des dañoo di ba seen yàlla ci boppam moo leen gàtt nga xam ne sax mënuñu ko ñëw mujj naa loolu indil ma kers waaye nee na ma dégg ba ma dégg ñu yonte bi ma nga Tabuk yonte bi ba àgg Tabuk ba mu àggee ba toog nee na te booba de kenn liste wuñu woon ci ab liste ba bañ mën a jàngal si naan ku teew ku teew tax te boobu mbooloo mi bari nañ bari waay boo xam ne da ngay gëm ni bu ak wax yi wàccul wax yonente bi ni ko diw teew la deesul yegg ni teewoo da nga mën a réer si mbooloo waaye teewul yonente ba mu àggee ba toog daf xelam dafa dem ci man mu ni maa faala Kaab ibn Maalik ana Kaab ibn nu mu def nee na am ku jóg ni ko kooku de nekk fay xool wetu nijaam wetu càmmoñ maa bëgg àddina daal ko tey kooku lam jubloo junj loolu lay loolu la jubloo nee na Muaas ko li nga wax di ñaan ñun de yonent bi kooku xamuñ ci moom lu dul lu rafet dañu yonent bi jàll noonu lañ ci ñandox bi di ñëw yonent bi ne kun abadar muy abosar bi ñu ma tuddoon léegi lam yoon bagage yi mu yoroon bi mu demee ba gileem gi mu waroon doyat ji ba mënta mënta dem daf ko wàcc daal di yanu yanu bagage daal di ñëw topp si suñu bagage nee noonu la laa nekkee di waaj ak fomm ba dégg ñu ne yonent bi jóge na Tabuk mi ngi ñibbisi bu masaan jóge Tabuk jóge ci xare ba ñëw day dem ca jàkka ja julli ñaari raakaat toog fa nit ñi di ñëw di ko nuyu di ko sargal nee na bi mu defee noonu ba may ñëw nag maa ngi xalaat lu ma ko war a lay di xalaat ay lay di ràbb ba mu jàgg ma ko ci ne daal naa ko wax dëgg bi ma ñëwee nit ñi di def ku nuyoo lay mu ñaan yàlla mu jégal nga dem toog ne ma juróom-ñett nee bi ma ñëwee ba jóg ko dafa muuñ muuñu ku mer ni ma taama kaay ma ñëw mu ne ma loola tey ñëw ndax gis woon nga takk say bagage bu ko yonente bi su ma nekkoon ci kanamu kenn ci nit yi adduna ma koy wax ba mucc ci meram lay ya ma koy lay ba mucc ci meram dama xam ndax yàlla may na ma am xel mu lay waaye nag ragal naa su ma la layee yàlla wàccee aaya gàcce wax dëgg yàlla bés bu ma masa dem rek tey jii laa dem ma dem damaa yonente bi ne kii moom wax na dëggam daal ne ko demal toog ba ba yàlla atti ci yow dal nee na samay mbokk topp ma naa ma yow mënoo woon a lay yonente bi yow jégalu gi mu na laa doy nee na di ma wax di ma wax bu ma àtt na dépasse bu ma bëgg a ma wax leen nii la ndax li ma wax kenn wax ñu ne ma wax diw ak diw tudd ma ñaari nit ñoo ne ñooñu ay royteef la nee na man ñooñu ay léegi nag ginnaaw bu ñu defee loolu yonente bi dafa wax ñooñu kenn waxate ma ne leen ñëpp amar boobu ba ba yàlla atti ci ñoom dal ndax ndigal lii suñu borom biir ñu baax loolu mooy xul li foo xataa ila daaxat alayhim ardul mara taxlif bi nee mooy eh, dat comme digal gi mu leen digal daal ni léegi nañ nañ def waaye du saagee ne taxalluf gi la waaye xul li foo mooy urji dégg nga mu ni bi ma waxee loolu man leen ay royteef nee na waaye nit ñi nangootuñu wax ak ñoom kenn dootul ba ci ki ma gënoon a xaritoo ci àddina ñu di ko wax Abu Xataada ñëw na dem naa ba yéeg ab miiram bi ma ko nee asalaamaaleykum ñaari sëñ rëfut sax mu ne ma wa aleykum salaam nee na ma ne ko ataalamu anni uhibbullaha wa rasulahu nee na mu ne cal nee na ma ne ko ndax xam nga ni man mii ku bëgg yàlla ak yonte mu ne cal ma wax ko ba muy ñetti yoon mu ne ma allahu wa rasuluhu aam loolu képp la ma xam nee na ma jaaxle daal dem ginnaaw bi ma gis kuy woote ci marché bi laaj ni ku ci xam Kaab bu Malik nee na nit ñi joxe na waaye dañu may joxe nee na mu ñëw jox ma ab bataaxal mu jóge ci kóoru gassan mu di wax ne ma damaa dégg ñu ne sa mbokk moomu daf laa doyale te yow waroo nekk ci fi ñu lay doyale kon ñëwul fii ñu jàpp ne da nga bàyyi ko nee na ma ni di dem musiba la ci kaw musiba ginnaaw yéefar yaa ngi may woowaat ci seen bopp daal di dem lakk leen noonu lañ toogee ba